kon inchaa allahu taala ñu tàmbali saar bu bees di saar bi nga xamante ne nii moo topp ci saar bi ñu gisoon ci jataay bi ñu génn walillahi alxamdu walminna di suuratul qasas suuratu naml lii mooy saar bu mujj moom moom a qasas kese lañu waxoon ne lañuy gis ci juzu bi ci xaaj bi bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala an naml nag lu ñu ñëw ci biir saar bi fan la tur bi jóge ak lan la mooy ne tekki parce que an nam lu mooy plurielu mooy lu bari nan nam la nam la tun mooy xorondom mooy benn xorondom tubaab gin koo xame ci fur mi waaye yu bari nag mooy mooy an nam la loolu dinañ gis am nettaleem ci biir soir bi fi nga xam ne foofu la tur bi jóge mu ñu boroom tabaaraka wa laa nag saar bii borom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañoo dëppoo ne saar bii mu ngi wàcc fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takrima kon nag suñu borom tabaaraka wa taala di tàmbale mu ne bismillaahi rrahmaani rrahiim mu ne bismillaahi ci turu ki nga xamante ni mooy allah tabaaraka wa taala arrahmaani mi fees dell ak yërmande lay tàmbale arrahiimi te yërmandeem yaatu mu ne toosiin toosiin kon nag toosiin gisoon nañu ci jataa bi weesu mooy ci saar bale toosiin miim bii di toosiin toosiin kon loolu lañu waxoon ca suuratu qaaf ak yi mel ni moom ci lañuy doyloo inshaa allahu taala tilka mu ne loo lële xaraf yi nga xam ne moom laa junju noonu di taasiin ak ñi mel ni ñoom ayatul quraan yi ñoom ñooy laayaay alquraan yi nga xam ne wa kitaabin te mooy téere bi alquraan yooyu nga xam ne moom moo ëpp luñ koy jàng wa kitaabin mubiin te mooy téere bi nga xamante ni mooy bu leer bi mu ne hudan lii njub de muy alquran jii njub la wa bushraata mbégte la bet bigli la lil mu'miniina ñeel ñi nga xamante ne ñi ñooy woy ngëm yàlla yi alladina mel ni dañ ne ko ñooñu ñooy ñan mu ne alladina yuqiimuuna as-salaa mooy ñi nga xam ne dañuy taxawal julli wa yutuuna zakaa ba pare ñuy joxe zakat wa hum te ñoom bil axirati ca bés pénc mu yàlla axira hum yuqinuuna dañ ci ko gëm am ci ak kóolute mu ne inna alladina gaa yi kàntaa ñi nga xamante ne nag laa yu'minuuna bil aaxirati ñoom gëmuñu li nga xamante ne mooy bis bu mujj ba zayyanna lahum a'maalahum ñooñ ja daal dinañ leen di taaralal seen li nga xamante ne nii mooy seen jëf ya fa hum yaamahuuna ñu nekk ca di dengi déngi di wéy ci seen mbon nga ñu nekke woon waaye nekk ñoo xam ne dañoo ëlëmu ca seen tooñ yàlla yi nekk ak seen bàkkaar ya léegi nga ne ma ah lii leen la wax borom bi dane moom zayyannaa lahum moom moo leen taaralal li nga xamante ne mooy seen jëf yi te nag dafa am ci yoo xam ne kat suñu boroom dafa waxoon ne wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum <coughs> ne seytaane daal di leen taaralal li nga xamante ne nii mooy seen jëf yi léegi nag dama bëggoon a xam kon mbir mi nan lay demee foofu suñu boroom ci laaya boobu dane woon moom say seytaane ki boppam di iblis allahiinu mooy ki leen taaralal fii moom mu ne moom moo taaralal ñi nga xamante ne gëmuñu boroom di tabaraka wa taala moo leen taaralal seeni jëf loolu nan lañ koy boolee mu ne la loolu loolu mooy lii li suñu boroom tabaraka wa li nga xam ne moom la seydinaa ibrahim alxaliilu alayhi salaatu wassalaam waxoon ay ñoñoom ne leen woon allah walla allahu xalaqakum wa ma taamaluun ne boroom bi tabaaraka wa taala moo leen bind ak li ngeen di jëf te ñoom ay ñoñam lañ doon jëf xam nga safaan la woon mooy lañ doon def moom mooy yàlla la woon waaye mu ne leen xa yëg leen ne lu ngeen mën a def rek borom bi moo leen bind yéen waaye li ngeen di jëf moo ko bind waaye loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg mooy réalité bi mooy jaam amul dara loolul ne borom bi tabaraka wa taala lenn lu benn jaam di def du lu baax waaye du safaan lu dul bi ci boppam moom la neex mu am bu ko am bu ko du am te ci namm-nammam ci la lépp xewe waaye loolu moo tax tax nga xam ne moom ki nga xam ne moo bind lépp lépp luy xew borom bee ko bind loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg gi léegi nag mu am leneen loo xam ne ci côté ak teggin kenn du jël yi nga xamante ne nii mooy safaan la di ko askanale borom bi tabaraka wa taala loolu moo taxoon seydina alxalil alayhi salatu wasalaam waxoon lam waxoon ba muy wax xéewal yi ko borom bi def ba mu ñëwee bay wax waxu feebar mu ne wa ida maritu bu ma feebaree daa ku koy wërsëgal yépp borom bi la waaye bu feebaree mu ne man bu ma feebaree waxul bu ma borom bi tegee feebar ngir rek ak li ñu gisoon keroog bi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom ci la ko doon wax naan ko wax leen ne bu dee daa am bu ma gindeekoo fa innama loolu na ngeen xam ne ci borom bi sama gindeeku ci borom bi la jóge waaye bu dee ne yéen na ngeen ne man damaa sànko bu ma sànkoo loolu na ngeen xam ne ci sama kaw la mooy ci man la léegi mooy loolu mooy ci wàllu teggin lool moo tax fii ni mooy dëgg-dëgg borom bi lu xew ci nguuram gi moom la neex li Iblis di def nit ñi di leen sànk di leen def lépp daa fekk borom bi loolu mu nekk loo xamante ne nii loolu lool loolu la lool looloo ko loolu la bëggoon mu jàll waaye bu ko bëggul woon du am waaye nag ka nga xam ne moom lay jaarale mbir ma ngir loolu xew mooy Iblis ak i gàngooram ñoom ñooy sànk nit ñi kon loolu la wallahu ta'ala alam mu ne ulaayika gaa yoo yële nga xamante ni nii mooy ñi mu ne kon alla inna alladina laa yuminuuna bil axirati gaa yi nga xam ne gëmuñu alaaxira wa zayyannaa lahum taaralal nañ leen de amaalahum seen jëf yu bon yi nee ci kaw suuf ñu jàpp ne nag lu rafet lañ mahum ñoom yaamahuuna ñu ngay déngi déngi di wéy ci mbon nga ñu ne waaye nekk ñu ëlëmu ci seen bàkkaar ya mu ne ulaayika gaa yoo yële ulaayika gaa yoo yële lahum ñeel na leen suul yi taruk la gën a ñaaw ci mbugal mi muy mbugalum sabara wahum te ñoom fil aaxirati bu bés pencaa yawmal qiyaam hum ñoom alaxsaruuna ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi perte dëgg dëgg ñoo gën a perte ñépp mu ne ko wayin naka mu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam la tulaqa alqur'ana yaa ngi jotee li nga xamante ne alqur'an ji may sànni ci yow nga koy jot di ko recevoir min la dun mu bàyyoo ko ci ki nga xamante ne nii hakimin ku xereñ la alimin ki xam lépp mu ne nag kaay nag ma nettalee nag alquran joojële nga xam ne yaa ngi koy jotee borom bi di ko sànni ci yow nga koy jotee li nga xamante ne nii nag ay nettali boo xamante ne nii gisoon nañ ko ci suuratul qasas te moom la ubbee woon ne dama lay nettali li nga xamante ne naba Muusa Seydina Muusa xabaaram ak ki nga xam ne mooy na ngir nit ñi nga xamante ni dañoo gëm borom bi tabaaraka wa taala nettali boobu lay indiwaat fii indiwaat ko ci yeneeni détail xaw cee xaw ci duggaat ci yenn leeral alhamdulillah yoo xam ne dugg ci woon ci saar bi ñu génn mu ne it fàttalekul qaala la wax Muusa seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam li ahlihi wax ay ñoñam mooy ba mu jógee fa nga xam ne ca Madyana ca góor ga nga xam ne moom lañu ëpp ci mufassiruuna yi comme ni ñu ko gise woon rahmatullahi alayhim ne seydina Shuayb la alayhi salaatu wassalaam ba mu fa jugalee liggéeyal ko fukki at ndax loolu comme ni ko mawlaana ibnu abbaas waxe woon ne li ginoon a mat la def radiyallahu anhuma mu ne kon id qaala fàttalakul keroog ba mu waxee muusa seydina muusa ibnu imran alayhi salaatu wassalaam li ahlihi wax ñi nga xam ne ñoo ay ñoñam inni man anastu man de seen naa naaran sawara sa aatikum minha bi xabarin bàyyi leen ma dem indil leen fa dinaa leen indil min ha ca safara sa bi xabarin xabaar boo xam ne ñoo ñuy mat ñoo xam ne bu ma demee ñu daal di ñuy tegtal ana yoon wi fan la aw aatiikum wala rek ma indil leen bi shihaabin xabasin indil leen loo xam ne ab jum boo xamante ne nii. la'allakum bu ko defee tastalu na ngeen mën a jaaru ndax dafa xoon a sedd mooy bu ma demee naa jël benn bant boo xam ne dinaa ci fexe ut wàll ci li nga xam ne mooy ci safara sa bu ko defee mu ñëwee ñu man a gaa ja mën a man a mën a jaaru fii nii ci guddi gi ci seddaay bi mu ne fa la maa jaaha moom la bàyyee waa ñoñam daal di dem fa mu gis tàkk-tàkk ma nag fa la maa jaaha suñu borom ne ba mu ko dikkalee nuudi ya lañ ko woo mu dégg ab baat bu koy woonaan ko an buurika man fi naar ne ko an buurika mooy ne yàlla na barke ta nekk na man fi naar mi nga xam ne yaa safara si muy yow Muusa am ñu ne man fi yi mooy tamit ñi nga xamante ne mooy malaaka ya fa woon tamit mooy moom ak Seydina Muusa waaye am ñu ne mooy quddisa man fi naar mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy bakk nañ sellal li nga xamante ne boroom bi nga xam ne moom ak cellam weesu na xelu mbindeef te moom la jaan yi di di di bakk di ko sabbal guddee bëccëg man fi naari ki nga xam ne moom ngay dégg kan muy joge ki nga xamante ne mooy ci safara si de man wa man hawlaha ak li nga xamante ne moo wër safara si loolu lépp borom bi barkeel na ko de wa subhaanallahi te subhaanallah muy lan gàcc nga laamaa borom bi rabbil aalamiina moom mi nga xamante ne nii moom mooy mbool mooy mooy borom bi ndeef yi yaa Muusaa mu dégg kaddu ko borom bi mooy wax ak moom directement sans intermédiaire na ko yaa Muusaa e yow Muusaa mi alayhi salaam innahu ne kaddu kàddu gi dégg ana man mii wax ak yow allahuma yàlla tabaraka wa taala maay wax ak yow de al azizu ki nga xam ne moo noot ci nguuram al hakimu mooy ki nga xamante ne mooy ki xarañ a yaatee wa alqi lay digal nag nga sànni asaaka sa yat wi nga téye noonu laa bëgg nga sànni ko mu ko sànnee mu ne fa la maaraaha ba mu ko sànnee fa la maaraaha ba mu gisee yat wa tëg tës muy yëngatu ka annaha jaan mel ni li nga xam ne gandu nga nekk jaan bu waaw benn jaan mooy dafa sànni yet wi rek yet wi mujj nekk benn serpent kay di yëngatu di def nii walla léegi nag Seydina Muusa wane ginnaaw mudbira walla dum dëpp mudbiran wane ginnaaw walam yuqib te gestuwul suñu boroom woo ko mu dégg kàddu ga ne ko yaa Muusa ne ko yow Muusa alayhi salaatu wassalaam laa taxaf bul ragal mooy taxawal ta ragal inni man laa yaxaafu du ragal la day fi man al mursaluuna ñi nga xam ne ñoom laa yebal amul kon ñëwal illaa man zalama ba mu des ka ne moom ca yé mooy lii istithna munfasil la mooy li gën a dëgër mooy munqati' mooy ne borom bi tabaaraka wa taala yonent yi alayhimu salaatu wassalaam amul dara lu ñuy ragal fa seen borom waaye illaa man zalama ba mu des nag ci yeneen jaamam yi ka nga xam ne da caa tooñ boppam moom ma ginnaaw gi baddala husna waaye nag ginnaaw gi mu def lu rafet ginnaaw ba mu tooñee boromam def ay bakkaar mu daal di tuub daal di dellu ci boroomam banda suu in ginnaaw ba nga xamante ne nii ca la def ay ñaawteefam mu ñëw daal di def lu rafet na fekk na xam ne jaam boo bële fa inni man boroom bi xafuurun aji jéggalaa koon laa rahimun aji yërëmaa koon bii di ñëw ñu àggale fi nga xamante ne nii moom la borom bi tabaraka wa taala di wax seydinaa Muusaa ba léegi foofu fële ci tuuru Siinaa bul fàtte boo ko booleeg fañ jóge woon ci xasas foofu la xewoon ca montagne boo bële ca côté ca garab ga foofu la